bokk na ci li nga xamante ne ni mooy yi gën a rëy yi xew ci xilaafa moom Seydina Usmaan mooy Seydina Anas nettali te imaam Ibn Asakir daal di koy solo Seydina Anas mu ne inna Xudayfata qadima ala Usmaan wa kaana yaghzu ma'a ahli al-Iraaq qibala Arminiya fajtama'a fi dhaalika al-ghazwi ahlu ash-Shaam wa ahlu al-Iraaq fatanaazacu fi lqur'ani xatta samica xudayfatu min ixtilaafihim maa yakrah fa rakiba xatta ataa usmaana fa qaal yaa amiira almu'miniin adrik haadihi al-umma qabla an yaxtalifuu fi lqur'ani ixtilaafa alyahuudi wannasaaraa fi lkutub. Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan dafa newoon ci xare yi nga xam ne mooy bi ñuy ubbi rëkk yi. côté Irak yooyu jëm li nga xam ne mooy Arménie mooy li ñu xamee Arménie léegi Allah Arménie naam Armani ay Azerbaïdjan yooyu yépp léegi biñ biñ nee ci xare boobu côté yooyu léegi nag mu am ay nit ñu wute daal di fay daje ñoo xam ne Sham lañ jóge ci arme jullit ñi ñii jóge Irak fatanaza'u fil Qur'an ñu daal xëccoo nag ci alxuraan mooy ni ñu koy jànge parce que euh, xam nga Sham comme niñ ko gisoon ñoom Seydina Abu Darda moo fa newoon ñoom Seydina Abu Darda Seydina Mu'ad ak ñooñu ñoo fa newoon kanta Irak ka fa gënoon siiw moo doon ibnu Ummi Abdin waaw ra'i ghanam sàmmkat ba yonent bi aleyhi salaatu fekkoon mu doon sàmmal al mujrimu Uqba ibn Abi Mu'ayt aleyhi ma Allah ma yastahiqu ca période Makka muy Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu moo ne woon foofu moo nga xam ne ñoom it moom façon njànginam léegi nag njàngin yi wute waaw njànginu alxuraan yi wute bi nga xam ne nag kon ci xare yooyu ci lañ daje. ñuy xëccoo ku nekk naan man sama jàng moo gën yow sa jàng sax ñëpp ñenn ñi dem ba naan lii sax du alquran yow lii ngay jàng du alquran voilà man bi may jàng mooy alquran parce Seydina Abdullah ibn Mas'ud ci moom lañ ko jëlee te xam nañ taxoom ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñeey du wax ne waaw. mane ne suñu njàng moo gën a kii ndax ñoom Seydina Mu'adh Seydina Mu'adh mi nga xam ne xaamilu liwaa'il ulama yawmal qiyaam moom mooy yenu kii yu mel noonu xëccoo yi am ku nekk naan sama njàng mooy li nga xam ne mooy mooy li baax sa bos yow moom dañ koy seetaat ñem sax ba jàpp ne njàngu keneen ki doo doolu Seydina Xudayfa radiyallahu anhu mu dégg kon ci seen wuute boobu loo xam ne da ko naqari ci wax ji faraki ba ci saase mu bàyyi fa xare ba daal di war dikkal Seydina Usmaan radiyallahu anhu fa qaala ñëw Medina ne ko yaa amiral mu'miniin ne ko yow jiitu jullit ñi jiitu jullit ñi adrik hadhihi al umma qabla an yaxtalifu fi alquraan ixtilaaf alyahuudi wa nasaara fi alkutub ne ko dabaatal xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam ci alquraan laata ñuy wute ci alquraan comme ni nga xam ne noonu la juif yi ak chrétiens yi wute woon ci seen téere yi waaw fa fazi'a li bi mu déggee Seydina Xudayfa wax ko loolu ñëw defal ko compte rendu bi ne ko lii moo fa xew ku nekk ngi xëccoo ñii naan ñoo nekk ci dëgg ñii naan sama alxuraan baax kii naan sa waaw ku nekk di jàppal boppam seydna Usmaan def yitte ci mbir mi gaaw nu mu gën a gaawe fa arsala ila Hafsa ummul mu'miniin mu yónnee ci sayyidat sayyidatuna Hafsa ummul mu'miniin bint Umar radiyallahu anhu zawji rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu yónnee ci sayyidatu Hafsa waaw ne ko lan lan la fa yónnee an arsili ilayya bi suhuf allati jumi'a fiha al qur'an waaw ne yónnee ma këyit yi nga xam ne ci lañ dajale woon al qur'an ci jamonoy as-siddiq comme li Seydina Omar waxoon Seydina Omar moo ko fexe woon convaincre moom Seydina Abu Bakar bi ñu demee xare ñu rey ñu bari ci ñi nga xam ne ñoo mokkal alquran Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ah man de li ma gis mooy alquran bi nañu ko bind waaw Seydina Siddiq réticent ne bon loolu yonent ma lay ma su koo def kon moom nan lay defe loo xam ne yonent ma lay ma su koo def Seydina Omar daal koy convaincre ñu bind ko mu woowoon ne kon ki nga xam ne moo gënoon a taxaw ci alquran te yonent ma saa saa ko mooy Seydina Zayd ibn Thabit Seydina Zayd mu daal di koy woo mu daal woo Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gaaral moom ci boppam Seydina Zayd dafa gaaral alquran yonent bi alayhi salaatu salaam ci at yu mujj yi waaw ci atam mu mujj ngir moom mu topp mbir yi def commission ngir dajale alquran di jële ko ci dënnu saxaaba yi ak fi ñu ko doon bind ngir dajale ko loolu nag ci lañ ko dajale woon téere boobu ñu dajale woon kayit yoo yële ñu muy alquran bu njëkk biñ bind noonu mu mat muy liñ naan kaamil Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo ko yoroon bi mu nee xalifa bi nga xam ne fi ci la fi jóge Seydina Omar ibn al-Khattab daal di koy yor bi Seydina Omar radiyallahu anhu génnee àddina ñu jël kayit yi daal di koy jox ummul mu'minin Sayyidatu Hafsa bintu Omar di doomam di Sayyidatu Hafsa ngir mu garder leen. kayit yooyu nag la ne la Seydina Ousmane yónni yónni lu ne dem leen ci Hafsa ngeen ne ko na ma na ma jox kayit yooyu le waaw. waaw yi nga xam ne mooy kaamil boo bële Seydina Abu Bakar daldi woon dajale léegi Sayyidatu Hafsa neewul hey maa bañ lii nga xam ne dama koy barkeeloo saa bàyyi ak ma ko fi bàyyil nga xam ne lii Seydina Abu Bakar alquran jii nga xam ne waaye yow man maa ko yor duma ko jox kenn comme ni ñenn ñuy def yor ay téere yoo xam ne jàngoo ci jàng yow jàngoo ci jàngalowoo ci te doo ko aale ba faw jamais da ngay gis nit ñoo xam ne dañuy yor ay cassette wala ay kii ay ay ay ay audio yoo xam ne ab sëriñ diw benn sëriñ bu siiw moo ci wax def ay waxtaan diw yor ko bi ci laal par ndànk-ndànk nanguwu ko joxe nit ñi sotti ko nanguwu ko ngir rek ñu ne moom moo ko fi yor oh, loolu lan ban jariñ la am <laughs> am na benn waaye ma ci xamoon moom noonu la def mais manoo fexe fexe fexe fexe ba mu jox la affaire yi jamais boo ñëwee nag mu mu tegal la tuuti nga déglu tuuti han mu mu waaw affaire yaa ngi de mais loolu ban njariñ la am ban njariñ la am nga rënk ko fi rek te ñu naan diw moo fi yor mbir mi Sayyidatu sa neewu laa déet téere bii nag wala dama koy barkeeloo waaw téere bii nga xam ne bu doon ñun <laughs> ku ci yoroon mbindum Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu wala mbindum Sëñ Tuuba ñu radiyallahu anhu gaa yi bëgg bi copier loolu yow boo moyo buñ la ko àbbee sax da ngay bañ daat mukk bii kay benn la fi lii nga xam ne saa bu ma xëyee diwoo ko mooy loolu nag mbind moomu du pour diwoo pour xam-xam la ngir jàng la waaw alquran ji bu du téye di diwu noonu kese waaw kon sayyidatu Hafsa fa arsalat ilayhi biha mu daal di yónnee Seydina Usmaan jox ko kii ñëwoon jox ko kaamil bi mu daal di yóbbu fa amara Zayda ibn Thabit wa Sa'id ibn al wa Abdallah ibn Zubayr wa Abdurrahman ibn al-Harith Hisham an yansaxuha fi al-masahif léegi mu daal di woolu Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la Seydina Siddiq woolu woon ak Seydina Omar ba ñuy taxawal mbir mi ñu woo ko moom Seydina Zayd ibn Thabit ne woon sëriñu imaam Abdullah ibn Mas'ud bu mag waaw moo doon son plus grand maître nga xam ne da doon takkook moom ndax xam gi mu xamoon Seydina Zayd jagle gu mu am ah, ci wàllu alquran moo taxit Seydina Abdullah ibn Mas'ud moo taxit <laughs> voilà <laughs> taalibe bu ne sëriñam ngay niru moo tax loo réere ci Seydina Zayd ibn Thabit rek xool ko ci taalibeem bi Seydina Abdallah ibn Mas'ud eh, ibn ibn ibn Abbas radiyallahu ta'ala gis nga Seydina Abdallah ibn Abbas géej gi mu nekk ci ci fànnu ci loolu nag yow sëriñam bi boo ko réeree mooy xoolal kon kooku sëriñam nan la war a tol lan fan la war a toll Allah kon mu woolu ko moom Seydina Zayd ibn Thabit woow Sa'id ibn aas ak Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa Abdurrahman ibn al-Harith Hisham waaw mu woolu leen nag ne leen an sa fil masaahif ne leen nag léegi ut leen ay kayit yu bees kaamil bi ngeen daal di koy recopier waaw xam nga loolu ab liggéey la mooy kaamil bi nga koy recopier ngeen recopier ko te léegi mooy mbind mi ak daaje ki ñu doon bind jafewul mooy accessible woon noonu ñu war a def loolu ñoom neleen ne ngeen ko copier def ko ay kaamili kaamil mu ne nag fa idha ikhtalaftum antum wa zayd fil arabiyya faktubuha bi lisaani quraysh fa innal qur'ana innama nazala bi lisaanihim Seyna Usman radiyallahu anhu ne leen nag yéen parce que ñii ay quraysh yi lañ Seyna Zayd moo ci ansaar yi Abdullah ibn Zubayr kenn du laaj mooy kan quraysh mahd waaw doomi di di di di di di di di sëtu Abdul Muttalib ndax yaayam yaayu baayam mooy Safiyatu bint Abdul Muttalib ah az-Zubayr ibn al xawaari rasulillah te pourtant baay baa nga fa woon Seydina Zubayr ngi fi <laughs> waaw ah waaye doom ji parce que doom ji dañ ko dafa xamoon dafa mënoon bind te tamit xamoon langue bi xamoon alquran tamit mu ne kon léegi moom ak Abdurrahman ibn al-Harith ibn al-Harith ibn Hisham xam nga kuy kooku al Hisham moo doon frère say Abu Lahab Abu Jahlin bi mooy frère Abu Jahlin bi moom faatu woon na jamono yi parce que moom ak Ikrima ñu ngi faatu woon fële bañ doon xeex ak bañ doon xeex eh, ak waa bañ doon xeex eh, jamono jamonoy Seydina Abu Bakar début Seydina Omar waaw ñuy xare xare yooyu ñoom ci lañ génnoon àddina Yarmouk Yarmouk lañ génnoon àddina voilà kon mais mais doom ji di Abdurrahman ibn al-Haris Abdurrahman léegi mu ne leen nag bu ngeen radiyallahu anil jami mu ne leen nag bu ngeen wutee ak Seydina Zayd ci wàllu ci li jëm ci wàllu làng arab bi waaw parce que mooy arabu waa Medina dina am quelque différence tuuti ak arabu waa Makka mu ne leen ci yenn baat yi yenn baat yi yenn verbe yi ak yu mel noonu mu ne leen nag bu ngeen wutee ci loolu na ngeen ko def ci lisaanu Quraysh mooy ci langue Quraysh ci arab bi nga xam ne waa Quraysh loolu la ñuy wax ndax lan fa inna al qur'ana innama nazala ndax kat al qur'an dafa wàcc ci ñi nga xam ne ala lisaani Quraysh ci langue waa Quraysh ci làkku waa Quraysh mooy façon bi waa Quraysh da arab ci noonu la wàcc waaw léegi nag fa faalu xatta kutibatil masaahif ñu def noonu ba ni nga xamante ne nii ci lañu binde téere yi nag waaw bi nga xam ne nag am na nag léegi Seydina Usmaan daldi yónni mbir yi ci ci dëkk yi ci gouvernorat yi ci dëkk yu rëy yi waaw mu tasaare ko waaw ah, <clears throat> mu daldi yónnee benn am bu Medina ah yónni benn Iraq fële Kuufa Basra Sham ak Misra mu yónnee foofu yépp mu nekk benn nusxa mooy benn exemplaire ci alquran ci kaamil bi waaw waaye yemul foofu mais dafa yónni waale boroom xam-xam boo xam ne boroom xam-xamu alquran waaw mu daal digal Seydina Zayd ibn Thabit ne ko yow deel jàngale Medina alquran bi yow yaay ki nga xam ne yaa ciy taxaw yaa ko fiy jàngale mu yónni Abdallah ibn Seydina Abdallah ibn Saib ila Makka yónni ko Makka waaw fàttewoon naa Makka yi dafa yónni exemplaire waaw al-Mughira ibn Shu'ba euh, al-Mughira mu daal di ko yónni fan Sham Amir mu daal di ko yónni Basra Abu Abdurrahman as-Sulami waaw mu am boo xam ne nag moom la téye sixième bi mu téye ko moom am na bu mu yónnee Misra tamit am tamit boo xam ne moom moo ko téye bi nga xam ne moom lañ doon woowee mushaful imaam mooy mushafu imaam bi nga xam ne mooy kii xalifa bi voilà kon noonu le Seydina Ousmane daal di def léegi nag comme que léegi nag mu des mais yeneen yi nag yi indi woon problème yi nu ñuy def ah mu daal di digle wa amarahum an yuharriqu kulla mushafin bi xilaafil mushaf alladhi arsala ilayhim bi waaw mu daal di digle neleen nag yeneen exemplaires yi am ci alxuraan bi yépp na ngeen ko dajale bu wuteeg bii nangeen ko dajale ngeen daal di koy lakk waaw na ko dajale ngeen daal di koy lakk loolu euh, ndax ndax yeneen yi ñoo indi woon wax ji hein lan moo indi woon wax ji lu dul loolu li taxoon ku nekk naan Euh, man sama njàng baax sa mos baaxut mu ne yeneen yi bu ci wuteeg bii parce que mushaf boobu mooy du sayyid mooy moom lañ naan al al mushaful Usmaan yi tekkiwul ne Seydina Usmaan ci boppam radiyallahu anhu moo ko bind déedéet mooy moom moo taxawu liggéey bi moo joxe ndigal li ci jàmbat gu Seydina Xudayfa ibn al-Yamaani radiyallahu ñëw wax ko problème bu graaw bu mu gis ci biir jullit ñi ñuy xëccoo ci ci alquran mu ne gaaw nga dab dabaatal xeetu yonent bi aleyhi salaatu salaam comme que yaa ko fi toogal balaa ñuy xëccoo di wute ci alquran comme ni yahud yeek juif yi wutee ci seen téere yi waaw gis nga juif yi tooraa yu bari yi yu bari yi la bible selon Matthieu selon la bible selon Matthieu selon diw ak diw ak diw mu ne ko nag loolu te loolu lépp dara wéeru ci waaw loolu nag laay ragal man Xudayfa lool xew te yaa fi toogal yonent mi alei sat selaam kon taxawal lool Seydina Usmaan taxaw loolu loolu moo tax ñu naan al mushaful usmaani voilà mais tekkiwul ne moom moo jëloon doon bind ak loxoom déedéet Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala moo doon le chef de la commission mook Abdurrah Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne leen kon yeneen bu wutee dii na ko lakk ah ñu daldi lakk yépp waaw ñu daal lakk yépp ñu daldi lakk yeneen yi lool la lool na deme léegi nag bi nga xam ne nag ci lool am mooy ci kaw noonu. Euh, mooy am na benn masala bu feeñ fii. mooy li ngay dégg nit ñi naan alxuraan kenn du ko lakk loolu wax ju yàqu la loolu wax ju yàqu la alxuraan dañ koy lakk kay ñaari possibilité moo am mooy koo xam ne parce que mooy masala man dama yor ab alxuraan boo xam ne dafa commencé di dégradé wu mooy def commencé di yàqu këyit yeeg yi xotteeku na ñuy def nañ fii mënatuma koo garder nan laay des ñaari possibilité am soit nga suul ko walla nga lakk ko waaw ay kanta alxuraan kenn du ko lakk loolu moom waxi wolof la loolu waxul wolof la waaye teguwul ci xam-xam parce que Seydina Usmaan ngi dafa lakkaloo euh, euh, téere yi alxuraan yeneen yi te loolu al alxuraan te pourtant amul ci saxaaba yi ñu ne eh, alxuraan kenn du ko lakk ah kenn te Seydina Ali radiyallahu anhu moo tax bi ne xalifa ah Seydina Ali radiyallahu ta'ala dane lii nii mooy lii Seydina Usmaan def muy dajale alquran bi bu ko deful woon man bu mu ñëwee dama koy def waaw waaw parce que problème yi mën a am buñ ko deful woon waaw mu ne bu ko deful bu doon di Seydina Ali Seydina Usmaan defu ko woon man Seydina Ali radiyallahu taala anhu dinaa taxawe loolu waaw moo tax comme li Suwayd ibn Ghafala jële ci moom <clears throat> ne se ne qaala ali fi l masaxif law lam yasnau uthman la sanaato bu ko seydna uthman deful woon de kononte kon man ma daal di koy def waaw waaw bu ko deful woon ma daal di koy taxawe pour wan la ne kon bu amoon ku kenn du ko lakk kon loolu dina leen ne alquran kenn du ko lakk moo tax loolu wax ju yàqu la waaw alquran dañ koy lakk kay te Seydina Usmaan loolu la taxawu woon radiyallahu taala anhu wa arda muy liggéey muy muy muy muy jaloore yu rëy rëy rëy ak xéewal gu rëy goo xam ne Seydina Usmaan taxawal na ko xeetu yonent mi alayhi salaatu salaam mooy buñ mëneetee alquran tey am ko nii nga xam ne ku nekk am ci ba waa ji nekk Australie kii nekk Japon kii nekk Afrique du Sud kii nekk Fone kii ne euh, Tambacounda kii nekk fële ca Suède lépp ñu am ko nii am ko suñu application yi fu ne loolu bi fadli Seydina Ousmane gëneelu Seydina Ousmane ci suñu borom moom la ko jaarale mooy ki nga xam ne moo taxawal loolu noonu ba ñu mën a am téere bi yàlla bi nga xam ne suñu borom comme li mu waxoon sadaqa rabbul alamin inna la na inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun inna ñun buur yàlla de nahnu nazzalna dhikra ñoo wàcc alquran bi nga xam ne mooy sikkar bi gën bu nit mën a sikkaree bu mën a sikkar bu man tut nit di mën a sikkar mooy alquran mooy xayru dhikr waaw suñu boroom ne maa ko wàcce wa inna lahu la xaafidun te ñun wat naa ne ñoo koy ñoo koy garder waaw ci garde googu ma koy garde mu jaarale ko ci loxo Seydina Usmaan ginnaaw Seydina Siddiq ba mu ci defoon muy kaamil ba Seydina Xafsa yoroon radiyallahu ta'ala anil jami' Allah waaw